mu ne mu ne bokk na li ñuy jàngi fii wa fiihi anna liman tahaqqaqa bara'at ash-shakhs ash-shakhs mimma yukhsha minhu wa annahu la yanaluhu bi sababi dhalika makruh an yumazihahu walaw kana qabla i'lamihi bima yatma'innu bihi khatiruhu khatiruhu mimma huwa fihi lakin bi sharti an la yatula an la yatula al-fasl li allaa yakuna sababan fi idamati ta'addi al muslimin ah <laughs> waaw waaw allahu akbar waaw léegi mu ne dañuy jàng ci mooy fii côté bi li muy wax mooy dane dañuy jàng ci nettali sayna abu musa bi al ashari radiyallahu anhu fii moo ko doon nett abu sa'id eh, kene nit koo xamante ne leer na ko ne benn waay bu ñuy accuser wala boo xam ne daa nekk ci problème bu rëy mu ñëw wax ko ñenn ngir ñoom ñu plaideel ko wala boog may ko preuve indil ko preuve bu tax moom lee ñu koy teg du ko teg du ko duñ ko ko teg kooku bu xamee ne preuve baa ngi fi te waa ji dara du ko dal bon waa ji dara même bu dee tiit na ñëw tiit nii moo daal di xaw ak moom quoi xaw a farce ak moom euh, même bu dee ne waxagu ko preuve bi mais mu bañ a yàgg waaw ndax mu bañ a saxal quand même euh, jullit ci loo xamante ne mooy ab problème souci boo xam ne moom la am mu ne loolu mooy li koy wax ne mooy li <laughs> Seydina Abu Musa am na ci riwaay imam Muslim boo xam ne dafa ñëw bi mu waxee tiit nii gaa yi xam ne tiit na kii nañ ko quoi mu ñëw wax ne waaw man damaa ne woon ci ci ci Omar mu wax mu nekkal leen affaire bi ndax am na yéen ci kii ci yéen koo xam ne dégg na hadith yeneen saa salaam buy wax loolu eh, nee na gaa yi di ree quoi <laughs> ba Seyna Abu Musa ki Seyna Abu Sa'id ne yéen yéen yéen yéen tamit wala saari ko yéen seen mbokk ni ñëw tiit am lu ko préoccupé wax leen ko ngeen war koo dimbali ngeen ñëw naan ko ay eh, ngeen ñëw naan naan naan naan naan di ko ñëwal ñu dem waaw ñëwal ñu dem maag yow ñooy bokk yar yi bu dee am na yar yu la war a dal maag yow a koy bokk ana sharik ko fi hadal adab bu dee war nga ma mbugal man mii Abu Sa'id dinañ ma laale ñu dem loolu lay wax ne <laughs> moom la ne de Battah di wax ne boo waa Ansaar yi li taxoon nii rek mooy bon mooy mooy hadith bi dafa siiw <laughs> Omar xaw ah Omar xaw naa hadith xamul <laughs> hadith bi nii bam bam bam la ñuy sanal nii Abu Muusa ko ñuy ree ngir loolu après bon ñu ne bon kenn du jóg nag ànd ak yow lu dul ci gir a tuuti ci ñun. waaw <laughs> waaw Seydina Abu Muusa Seydina Abu Saïd ne moom mooy jóg da pare ne gaa yi waaye tamit nga gis loolu it euh, mooy loolu euh, parce que ñoom xamoon nañ ne dara ko dal waaw mais waxaguñu ko woon que ne fii am nañ ku ko man koo xam ne man na laa plaideel mais euh, mais yàggul nag moo tax ci saase dañoo waree tuuti rek après ne du jóg ànd ak yow lu dul ki gën a tuuti ci ñun kum yaa Aba Saïd Abu Saïd jógal waaye ci riwaay bi Abu Saïd ci boppam moo leen ne Euh, waaye yéen yéen seen bopp tamit nan lay nekk ci kii ñu kii xamee tamit nit euh, boo gisee sa bopp taalibe wala loolu koo xam ne boo def na loo xam ne jàpp nga ne waru koo def ayu nga ne ko ah man nag foog naa ne lii waru ngeen woon a doxale nii quoi parce que waa ji mu ngi nekk ci problème ñëw di ñu ko wax bo nañ dalal xelam ba pare après daal di ree ne waaw Omar xam loolu ah <laughs> wala ree yu mel noonu ah mais muy ci problème parce teggil jullit li nga xam ne mooy njàqare loolu daa bokk ci yàlla yi gën a rëy waaw loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy waaw waaw waaw xam lu azal waraa xam nga gisoon nañ fi euh, bunt bu mel noon di yenu euh, loru euh, nit ñi waaye mooy teggil lor ay jullit loolu daa nekk loo xam ne lu màgg màgg la loo xamante ne nii man man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu lahu kurbatan min kurabi yawmil qiyaama la yonent bay saa képp koo xam ne dafa teggil way julit ab julit ab wom way wommatu benn ci njàqare yawmal qiyaama problème u yow addina yi nga fexe yow sa mbokku julit boo xam ne ci problème bu rëy la ilaa de gars yi tey tey tey tey bu fayul bor bi ah tey du fanaan këram te boroom njaboot la ndeysaan waaw dina ñàng de imaginez ñu ñëw ana bi bon il est ah, il est derrière les barreaux quoi dañ koo yóbbu ndungu siin dañ koo tëj il euh, ci kaso bi quoi tëj nañu ko yow waroo toog naan non c'est son affaire ah pas yow nan lay lebe xaalis bu toll noonu te en plus lu tax waxuñu ko woon yow yow dama lay laaj yow lépp looy def transaction bi da ngay dem di ko wax nit ñi nit du am sutura yow lu ciy fayoon yow kay dimbali ko wala nga kii ko rek. léegi nag ki nga xam ne daa xam lool ci moom mu ñëw waaw daal di woo conseiller bancaire am ak yooyu wala fi alalam nekk mais laajte jëf enquête bañ laaj ba xam ne ay quatre million de francs CFA la war a fay quoi non bu ko fayul tey tey tey tey tey gars yi tey délai bi dix-huit heures la mooy à dix-huit heures bu ko indiwul policiers yi dañ koy jël ci kaso direct rëbës la jël waaw kenn xam ko waaw mën na ko sax fi muy gën a nag mooy mu ba mu bañ ko sax bañ a wax mu gis monsieur le juge waaw mais man de dama fi dégg dossier sàngam diw diw mu ne waaw lii la mais l'essentiel mooy ko fay moom burul moom na am ku ko ku ko fayal baax na waa ji ne mais à condition monsieur le man je vais le payer mais à condition sama tur bu mu ci feeña ah. bu ma la man kay na affaire bii la ñëw parce que gars yi mënatu ñoo xaar waa ji viréel gars yi cinq quatre millions gars yi gars yi kii sawaay nga woon ca ca ca ca ca këram bopp bi di tëgg sawaay waaw ku mu woo gars yi di ko gàntal gars yi naan non non c'est que nag moom kay bu doon démb sax waaye affaire bi moo ñoon ñoo gën a yiis en général waxuñ dëgg waaw dañuy bàyyi <laughs> naan la non <laughs> mais dafa am ñoo xam ne c'est nit boo ko mënula dimbali wala bëggoo ko dimbali nee utal gàtt bu la neex waaye naan ko nan loolu kañ la woon pour tay la tey te day bàyyi ba xam ci say wax que pour tay la mu naan noonu dëgg démb rek wala sax bu doon sax da ngaa mënoon xaar ba su ginnaaw suba am na lu may xaar nekkete yooyu yëpp ay waxi kese la waxul dëgg waaw waa ji bopp baa ngi tëj ko moom ba mu yaakaar ne di xool heure bi yii Euh, ça veut dire dans une heure et bu ma fayul te fu nekk lamb na fa gaa yi mu xam gaa yi mu kii yay xameel de dara gaa yi jekk rek téléphone bi sonné quoi sa waay jël waaw allo waaye salaamaaleykum ici monsieur le procureur da ko waaw monsieur le juge wala lan wala le secrétaire wala du juge quoi ne ko finalement ta euh, dette est réglée xëgwaa ji sujjóot kay <laughs> ndax santi <laughs> comment réglé kan moo ko réglé euh, ah am na daal benn waay boo xam ne fay na lépp <laughs> waaw léeg-léeg xoolal kooku kooku nga xam ne njabootam yëpp a ngi nekkoon di jooy ñi wa ngi naan tey suñu bàyyi tey nangam waa ji def loolu mais imaginer kooku tiyaaba ju rëy jooju saway bi waa ji def loolu am moo tax nag yeneen saa salaam ne képp ku defal ab jullit yu mel noonu bu nekk ci problème bi génne ko ci fii ci àddina yawmal qiyam te wallahi ak ñoo bari problème yawmal qiyam borom bi dina la teggil boo xamante ne nii yawmal qiyam bu la ko teggilul woon boo moywul sawar di nga fa jaar borom bi teggil la ko wala lu la fa naroon a sonal lool yàggal la ci yenn atte yi borom bi na la ko fuuf dindi lépp parce que la nga defaloon sama jaam waaw moo tax Seydina Abu Muusa bi nga xam ne ci la ñii di ree Seydina Abu Saïd gis ne ah yéen nan ngeen di reetaane seen mbokk moo xam ne mu ngi ñëw nekk ci problème ngeen koy rey kon jógal ñu def voilà nga gis ci gaaw waaw loolu nag mooy li gën a li mu def noonu ñële nag li ñu def aayul parce que ñoom ci seen biir ñu ngi xam nañ ne dinañ ko mo balam fii bala moo jóge fii ñun ñooy ñëw plaideel ko mu jeex dara du ko dal waaw mais sauf que loolu bon am na benn euh, tiitaange gu waaj di defe ba léegi quoi te tamit dina ne mais xoolal ñii maa ngi ñëw di leen wax sama problème mu lu ma ñëw ba fii ñu may ree alors que Seydina Abu euh, euh, Abu Sa'id moom ci boppam la ne bi mu waxee loolu gaa yi mbokkam yi loolu lañ la doon wax ku gis ne say mbokku taalibe bon peut-être niñ doxale du noonu jomb nga ne leen moo man foog naa ne waru ngeen war a doxal lii ba pare mu ne Seydina Abu Musa jógal ñu def man ñii may ànd ak yow waruñoo nekk ay ay ay ay quoi waaw ay lâche yoo xam ne buñ gisee ñu tëkku rek ak tëkku am rek nga gis ku nekk naa ah non man moom xaw xamatuma ci dara ah waaw loolu sedd de la lâcheté loolu c'est de la lâcheté pure waaw waaw loo xam ne yéen a newoon ci dëgg ngeen nekk ci dëgg ñu convoqué kenn kese à la police ah à Paris nangam di ko laaj ay kii ñu nit ñépp mel ni bëgg wane ne ñoo ma suñu koo xam ma suñu koo gis bokku ñoom moom dara te loolu yéen bu leen ko defee de toute façon bu dee gars dañuy enquête seen numéro téléphone yi xam nañ ko bu jëlee numéro am téléphone am dinañ gis yéen répertoire am woote bi mu leen doon woo ak yooyu yëpp nga bëgg nag ku nekk dem woo jéem a seen numéro ba sonn gars am nañ lépp il suffit ñu woo seen opérateur bi leen kii mu jëñ leen di ranger lépp lañ leen di tegal mooy ça la lâcheté yéen nekkoon doon ci benn combat ngeen dem ba ci biir am ko ñu jàpp woo xam ne seen dëgg la wala kuñ koomu ki kese gaa yépp bëgg summeeku ci mbir mi mel ni affaire bi ma summee na laal di wan ne ah non non ñun moom ba pare gaa yi loo bëggatu ñëw mbiru dara loolu c'est de la lâcheté waaw nag jullit du mel moo tax Seyna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu Seyna Abu Musa ñëwal ñu dem ana shariku ko fi hadha al-azab waaw ah Omar da laa ay yar ay yar la la dig <laughs> yar yi ana ko bu dee ay yar la lay teg parce que hadis bii nga wax man damay dem ci kanamam ne ko hadis bii man itam dégg naa ko bu yar yi dal buy dóor sa ndigg di ma dóor sama ndigg loolu mooy laa dignité jullit warula euh, cacher devant les épreuves waaw waaw moo tax ñii hum alladina rabbahum wa kafa ñii la almustafa mi yàlla belli mi yàlla tànn muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñii la yar te ku mu yar doy waaw la lâcheté n'est pas musulmane waaw doo lâché sa sa mbokk ci jamonoy épreuve jamonoy métti nga mel ni yow euh, parce que gars yi manoon nañ yari Omar yooyu moom yii ay man dugguma ci owey maa ngi dem ah noon naa bu suba suba <laughs> non mais ñooñu ñooñu ñooy saxaaba yi ñooñu duñu ñu na maanaam fàttali la fekk doon wax quoi fekk rahimahullah sa fekk sa fekk na <laughs> na fekk doon neexal réew ma <laughs> mu ne yenn ci ba comme que bandal doon ak ci bandam yooyee mu naan ni bon ci saa si quoi tukulóor buy dox ñaari tukulóor yu dox nga nga nga nga ñëw dab leen daal di tëg kenn ki tël beneen mbokkam bi day xeex ñaari pël yooyu yuy dox nga fekk la pël xeex ñaari séeréer yoo gis ñuy dox na saa nag tooñ waaye nag bon wolof yi nag euh, am nañ jàmbaar quoi wolof waaye ñaari wolof yoo gis yoo ñuy dox nga def kenn ki toj nopp nga def du xeex de <laughs> gaañ maa ngi lay jiitu kër nga gaañ naa <laughs> lool nag moom ah non c'est que nag saa doon tooñ nag mais ba les wolof nag non non wolof yi nag am nañu njàmbaar quand même <laughs> bon ah ah Allahu akbar Ah, la la la loolu kon loolu la quoi kon al awla li gën a yey comme ni ko ñoom al imam Ibn Battal mooy nag li sëy na Abu fii Abu Sa'id def teggilal sa mbokku jullit problème bi mu nekk ba pare après booy kaf nga war a kaf waaye ñëw eh, bon <laughs> xaw ko ree ba pare nag xaw a kii nag loolu bon hmm, loolu na kii quoi waaw te loolu bokk na leneen luñ ciy jànge loo xam ne al imam ci côté istizan bi Euh, euh, euh, que ne man manuma ne bon man léegi man bu ma amee eh, bu ñu ay buntu rek jaratul may def li yonent bay saa moo tax al imam eh, eh, kii ibnu abbas al imam abu dawud comme ni imam al hafiz ibn hajar daal di solowee naka noonu al imam ibnu abi hatim imam al ibnu hajar nee na bi sanadin qawi alhamdulillah hadis sayyidina ibn abbas fekk mu ne annahu su'ila an al istizan fi al awrat al thalath mooy ñetti awra yooyu alquran wax dañ gisoon ko bii wees thalathu awratin lakum waaw mooy balaa julli fajar nga xam ne jaam yi leen di liggéeyal te jaam yooyu seen face mooy place bon yi ñu am ak ak ñi am ay bon ay mbindaan ay ñi nga xam ne ay boo yu leen di liggéeyal ñooñu la dañuy taxaw place boobu même bu dee du ñuy jaama ah. eh ñuy jaama attention ah. waaye mooy euh, mooy lañ doon jëlee nga xam ne dañuy dugg ci yéen tawaafuun dañuy baagante ci yéen mooy ñu lay liggéeyal sa biir kër noonu lañ mel les domestiques léegi ñooñu noonu ak xale yi nga xam ne ñoom ràññeeguñu li nga xam ne mooy aw awra ñooñu noonu li muy wax ne laata fajar waaw min qabli salaatil euh, euh, balaa faj fajri ak bi ngeen di teg bi ngeen di sieste teg seen yére ak tamit ginnaaw après gée mu ne Sayyidina Ibn Abbas dañ koo laaj ci lool mu ne inna allaha satir yuhibbu sitra borom bi da daa nekk aji kuy sutura lool jaamam yi bëgg nag sutura mu ne wa kaana an-naasu laysa lahum sutur bo ala abwaabin nit ñi amuñ woon comme buntu yi ci ci ci ci seen buntu kër yi amuñ woon ay ay buntu yoo xam ne day tëju comme ñun léegi kër yëpp foo demati léegi daanaka noonu la mel waaw lu raar ci àll bi ngay dem foo xam ne da ngay gis mbañ gàcce la ñuy def mooy buntu bi yow dañuy am benn mbañ gàcce noonu rek wala buntu kër gi ak buntu léegi gi alors ngay dañ doon am ay buntu ay ay doo amu ko woon mu ne amu ko woon faru bamaa léeg kenn daal di bett benn euh, liggéeykat xaadim benn xaadim faaja ar rajul xaadimahu aw waladahu fekk mu nekk euh, ci position boo xam ne euh, jaaduwul waruloonu ku yoo gis léegi nag waroon di daal di leen digle ci awraat ya léegi nag mu ne ginnaaw gi yàlla basatallahu rizqa yàlla daal di wasaare wërsëgam gin ko yaatal fattaxaza sutur léegi nag nit ñi di ut ay sutura mooy buntu yeeg rideau yu baax yeeg ak yi nga xamante ne surtout buntu yi ak yooyu ak yi nga xamante ne œillère day am œillère oo yi nga xam da ngay yër noonu xool euh, euh, fara annaas nit ñi nag bon bi affaire bi mee noonu ñu gis ne que ne loolu doy na leen euh, ci liñ leen digal waaw al imam nabas nag mu ne nit ñu bari doxalatuñ lii mu waaye man wa inni la amuru jaariyati an tasta'dina alay waaw waaye moom damay digal sama jàmbu jigéen bi mu may yëglu bala moo dugg si voilà kon euh, loolu lu ama am solo la waaye xadiis bi dañ ci jànget am na lu ma doon fàtte voilà euh, jazallahu al imam al hafiz hajar lii dama ko doon fàtte mooy partie Seydina Omar dafa nekk ci préoccupation Seydina Abu Moussa ñëw di yëglu ñetti yoon mais donc ko ndigal ba ni ma ni ba pare euh, bon mu ngi doon compter waale nekkaa ca liñ nekk après ne eh ma mais sànq baatu Abu Moussa laa di ñëw a mu ne dem leen ngay jox leen ko ndigal ñu dem ne ah dem na mu ne loolu dañ ciy jàngi que ne boroom kër gi bu déggee kuy laaj ndigal fekk moom. Euh, euh, moo xam def na laaj na digal benn yoon wala ñaari yoon wala ñetti yoon bu nekkee ci soxla goo xam ne soxlaay diine la wala àddina loo xam ne daa am ngànt goo xam ne manu koo bàyyi di di joxe ndigal loolu man na ko kenn waru koo ŋàññe waaw moo am na ñoo xam ne man vraiment am na li ñoom problème rien que bu ni ñuy waxe rek mooy wane que ñoom seen xol doon lañ mel ay diw de waaw woo naa ko waaye jëlul xam nga xam gis nga wax ju ñaaw jooju nga ne ma mais sa waay loolu ci ñaaw ma ne daa ñaaw kay parce que yow yaa ngi tuumaal sa mbokk ne moo gën a gis sa appel da ko dalaa faale woo waaw maa ko woo naa ko waaye jëlul lan moo la war a wax ne non mu ngi sonné mais dafa sonné occupé quoi lu la teree wax lool xam naa daa jàpp wala xam naa gisul téléphone bi comme yow ni mu lay dale waxoon nañ ko fi yow doo nekk di charger sa téléphone wala nekk sa poche wala yoo xamante ne am bruit sa même nekkul séance mais déggoo ko loolu la dal wala sax yaa ko gën a gis waaye dangaa nekk jàpp loo xamante ne mënoo wuyu waaw nga nekk ci loo xam ne gis nga appel bi nii yaa ngi koy gis mais mënoo wuyu parce que daa am ci loo nekk. léegi nag nga mën a tooge naan yow koo xam ne gisoo ko dara nga ko gisul mu ngi feneen nga woote jotoo ko naan waaw. ñoom nii rek la ñuy def waaw boo leen moom daal bu ñu amul soxla ci yow waaw bu ñu amee soxla moom di la sonal waaye boo leen woowee te yow benn yoon kese nga woote baa ñaar jotoo da commencé bi bu fu nekk nag mu dem fa di wax loolu loolu mooy wane kooku noonu la mel xolam dafa am problème fii xal qalbihi maradun am kooku xolam dafa am problème boo xam ne war na koo faji waaw waaw ñaaw njort waaw inna ba'da dhanni ism yenn njort yu ñaaw yi ak bakkaar lay indil borom ay dama koo woo jotul xoolal ba gars yi dañ koo ay ko wax waaw woo naa ko mais jëlul waaw waaw <laughs> wala waaw non c'est que woo naa la keroog mais jëloo ban moom loolu la ma ko la ne jëlu yow léegi damaa xam lu tax pourquoi amoo njortu bu rafet ne eh, amaana damaa jàppoon mais mën naa koo gis am ci loo xam ne tax mën naa tax manuma laa wuyu waaw après ma ma fàtte ko loolu amul du la dal yow waaw ma ne même bu dee waaye gis na appel bu ko neexee mu bañ a jël yow bu dee kii ci sa buntu kër waaw mooy ñëw yëglu mais da ngaa am ci loo nekk ci loo xam ne mbiru diine waa joo xam daa nekk di jàngale lan ngeen bëgg ngeen nekk di woote léegi mu arrêté téléphone arrêté njàngale mi ne taalibe yi noo xaar leen jël téléphone bi te yow leer na la xam na la booy wax ak moom 30 minutes lay jël jëm une mu nekk dar sa taalibe yëpp toog muy jàngale léegi nga yow boo wootee moom mu jël la te loolu sax li gën mooy muy mettre téléphone am hors ligne wala sax bu ko mettre hors ligne mu def ko silencieux parce que léeg-léeg day soxla connexion waaw léegi yow nga woot jotoo ko après lan nga bëgg yow gis na ko mais du la wuyu lu tax nga bul wuyu du la wuyu waaw moo tax ñun dañu ñàkk dañu ñàkk ñàkk vraiment ñàkk yarul islam lañu am ñu bari ci ñun waaw lii al imaam al xaafis bi waxta xadiis bi wane ko dafa am solo waaw wa fi lxaditi aydan anna li saahibi almanzili ida sami'a al-istizaana an laa ya'dana sawaa'un sallama marra aw marratayni aw salaasan ida kaana fii shughulin lahu diiniyyin aw dunyawiyyin yata'azzaru bi tarki al-izni ma'ahu lil-musta'zin voilà mu ne hadis bi lii Seydina Omar def dañ ciy jànge radiyallahu anhu kenn boroom kër gi wala boroom néeg bi waaw bu déggee kuy ñaan ndigal ngir dugg si moo xam waa ji nuyoon benn yoon wala ñaar yoon wala ñetti yoon bu nekkee moom ci soxla joo xam ne mbiru diine la wala addina boo xam ne day am ngant di bàyyi loolee di joxe ndigal di ko booleeg loolu loolu mu bañ a wuy dara ci newul waaw allahu akbar allahu akbar waaw te dara léegi nag yii boo ko xamee dangay noppal sa bopp waaw lépp lu ko wane lépp lu luy waral yéen mooy ñaaw njort sa mbokku jullit yow bu dee yow moom yow la ñuy woo jotuñu la nañ la wutal ngànt di nga nangu lool ñu wutal la ngànt waaw lay wa ngay joxe ak ngaa bëgg gaa yi jàpp ko mais bu dee keneen nag moom amul amul lay quoi non non ça doit pas être ça yow yaay ci yaw tey kii yow yaay kan yow waaw kon loolu dafa am solo quoi waaw dafa am solo waaw waaw <laughs> loolu lu màggala léegi nag foog naa ci kaw nii mën nañoo tëj li nga xam ne Euh, euh, euh, bo liñ doon wax sànq dañ ciy jàng li Seydina Omar def mooy at-tasabbutu nit mën nañ la wax benn information nekkul ne ki la ko wax dëgërlu da koo gëmul de gëm nga ko waaye nga bëgg rek leeru information bi nga laajaat keneen ah, koo xam ne ngir information bi gën a sax te loolu wanewul benn yoon que ne da ngaa am doute ci ak probabilité ne waa ji bon moom wóor na wala il est digne de confiance non da ngaa bëgg rek lu gën a wóor comme li Seydina Omar wax Seydina ki nga xam ne mooy Ubay radiyallahu anhu loolu yi dañ ciy jànge comme li Seydina Omar di dàq te mu bañ nit ñi euh, comme li mu wax Seydina Abu Musa kenn riwayat yi damay bañ nit ñi di di ñeme di wax ci hadis yo lente saa sa mooy nit noonu nga war a mel te gis nga nii ñuy doxale ci hadis yi waxoon naa la ko fi nit ku ko doxal ci dundam léegi gaa yi bàyyi laa nettali fen bañ laa nettali jëw wala ñuy ñëw di jëw sa kanam waaw waxoon naa la fi li suñu sëriñ waxoon ne benn maamam noonu la doon def radiyallahu anhuma <laughs> boo fi ñëwee nettali ko dara da laaj <laughs> waaye yow diw moom lii nga wax nii moo ci kooko nangoo nga ne diw mu jël dàllam ci saake gis nga boo ñëwee nettali ko dara nii dama ah waa dii la diw jon wa diw diw lii wax mu ne la lii nga wax nii foo ko nangoo mooy foo ko jële nga ne ko ci diw mooma ko day jël dàllam dafa la lay bàyyi jël dàllam dem ci diw moomu bu dee ci dëkk bi la nekk dem bu ñëwee nuyoo asalaamaaleykum diw waaw mu ne ko waaw yow wax jii nii nga xam ne moom moom nee nañ ma yaa ko wax moo ci kooko nangoo waa ji wax loolu la koy toppe ba affaire bi jeex gis nga yooyu gis nga narkat fenkat waa ba ji bara baajekat loolu la gën a bañ ci àddinaam boo koy def mu ne laa diw bu demee na laa diw de xaw ma kuy wax say wax waaye na ngeen ko moytu dalay jaay ci àddina bi kooku xamul kooku kooku kooku bi dara new ci da ngay ñëw di ko wax secret wala di ko ki mu jóg di la daan di la yoole kooku kenn doon wax dara da ngay noppale ko yow moom li yonent may saasaam doon wax naan damaa bëgg bu ma kenn nettali naan ma diw nee naa diw nee na ndax damaa bëgg bu may génn ci àddina bi génn sama xol nekk loo xam ne day set wecc ci yéen mooy du ma jàppal kenn dara bu dee yonent may saasaam mooy wax loolu yow ñun ñu bëgg nekk lépp lu xew ñu xam ko waaw naan man j'ai des espions partout j'ai des partout loolu ak aar la loolu du ak tagg de non rasul rabbil alamin moo ne man sallallahu bu ma kenn te gisoon nañ ko moo ibnu Mas'ud bi naafiq bi waxee li wax Zul Khuwaysira ah <laughs> ñenn ñu ne kenn la ci lamsaar yi Zul Khuwaysira waxoon na ko ak kooku mu dem ne eh yow yaay wax lii bi yore saa saam séddalee màng mi xunay na mu dem wax ko ba yonent bay saa saam mer Seydina ibnu Mas'ud ne man de. yeneen saa salaam ni ma gisam mer man ma ko nettalee dara ba pare yeneen saa waxoon ne bu bu kenn kii watee bu ko kenn di nettalee ci dara ndax daa bëgg buy génn ci àddina bi mu génn àddina fekk xolam alayhi saa salaam set ci ñëpp du ab jàppal kenn dara waaw. bu ko kenn di naan diw moo wax lii ah yeneen saa dañ na diw wax ju gaaw ji mu wax mu ne loolu bu ma ko kenn nettal waaw jug ju gaaw bu ma ko kenn nettali mais ñun nag ñu bëgg ay yooyu la ñuy chercher comme des mouches yuy chercher le sucre sur une mangue walla iyaazu billaah mel ni weñ woowu di seet suukar su nekk ci mango yi ñu sànni quoi bu ñu ñëwee bi ñu saqatu am yéen ñu gis gars yi gis tasaare ci whatsapp yeeg Instagram yeeg Instagram yeeg YouTube Facebook yeeg yooyu walla iyaazu billaah nañu ñëw noppal suñu bopp loolu moo tax xoola dafa am ay répercussions yu garaaw ci suñu dund. waaw bëgg lu lu xew nga xam ko moo tax au temps de de l'internet gaa yu bari dañu am problème mu nelaw lu tax seen téléphone yi du ñu nelaw mukk foo leen fekk ci guddi lu mu guddi guddi boo ñëwee fekk leen ñu nekk ci téléphone yi te xoolu ñu am solo ah ñenn ñi ay espion la ñuy def di jéem a xool diw waaw man dinaa dugg ci profilam wala dinaa dugg ay kiiwam saa mu xam ne man la di kasewu di xool ay astuces yoo xam ne man naa koo def di lire ay message am te du ma nii sa waay yaa axi sonalal léegi loolu nan jullee fajar loo <laughs> jullee fajar sa xol bi loolu lépp nekk boo dëndee nag ku nekk naan ah moo tax tey diw ba ma leen gisee ñu noppeendoo ndekatu yoo man lañ doon jëw te waxoo ko waxoo dara yow leen lekk nga tu es le facteur de Iblis gis nga waa poste bi dañoo ma ñoo xam ne ñoo distribuer lettre yi yow lettre Iblis yu bon yi yi muy yàq diggante yi yow mii la def sa facteur yow yaay facteur Iblis yaa koy distribuer lettre yu bonam yi waaw nit ñi tëdd nga war a kii jàng ñaan yi lay yonent bay saa saa wax yow bokk na façon yooyu Sayyid al-Mughira wax naan wa kaana yakrahu al-hadith ba'daha Aisha salaatul isha ginnaaw al euh, euh, julli boobu nga xam ne moom ngeen a atama yonent bay saa saam da doon tere ku ciy waxtaan après mooy ki nga xam ne waxul lu am solo nekkul di waxtaan ak soxna wala di wax loo xamante ne ci wàllu njàngala la wala wàllu xam-xam wala yu mel noonu wala luy defar loolu parce moom wane na ko moom da doon yonent bay saa da doon nekk ak Seydina Abu Bakar radiyallahu après gée ay guddi ñuy waxtaan waaw loolu mooy lu am solo wala loo xam mais xamante ne ay waaba bii gii ay ay télénovelas ak ay film ki ay football ki ay kajj balak yooyu yëpp yow yow bokk ngeen fii ñooñ yoneen saa sa doon wax wa kaana yakrahul haditha ba'da te xoolal gaa yi topp ci lool ñu bari boo seetloo l'écrasante majorité dañu am problème julli fajar dañuy nelaw ba naaj wi yee leen buñ amul ku leen di yee wóorul duñ jóg wala ñu am liggéey buñ war a liggéey bu dee liggéey bi moom fukki rawee ak juróom ñaar dinañ ko teg parce que xam nañ ne patron bi il n'est pas fou du seen bu ñuy ñëw bu bu ci tardé ñaaroon mu dàq leen waaw waaye bu dee dimanche la ñu xam ne liggéeyuñ dañ dul def sax seen réveil kooku nga xam ne foofu la ko diine foofu la ko lislaam foofu la ko julli toll mooy toll ko fan waaw waaw loolu lépp lu ko waral parce que bëgg di xam lépp lu xew lu xew rek ma xam waaw ah sa jot nga ci affaire bi ah distribué non sa waay mahlan mahlan mahlan ruwayda ruwayda ya axi kon nag yal nañu boroom bi daal di teg ci sunna yonent bi alayhi salaam quoi waaw waaw yal nañu borom bi tabaaraka wa taala saxal ci sunna yal nañu borom bi xamal sunna te ñu sax ci waaw di ko jëfe ngir moom wa ma zalika ala allah bi aziz ci kaw noonu ci lañuy yem ci hadis bi bon sûrement am nañu fàtte mais hadis yi dañu gudd hadis yu mel nii ñooy hadis yu gudd yoo xam ne mais nii baax na